du ñu jëlalu jataay bii kese mooy duñu ko mën a jeexal ci jataay bii bu soobee suñu boroom ndax li mu làmboo ci ay àtte ak ay yi nga xam ne moom lay leeral loolu moo bari inshaa allahu taala kon nag suñu boroom gisoon nañu ci laaya bi nga xamante ne nii moom la ubbee woon saar bii ne woon ne yéen yéen ñi gëm yàlla awfu bil uqud ginnaaw bi mu waxee ne matal leen kóllëre yi mu ne woon uhillat lakum daal dinañ leen daganal de bahimatul anam li nga xam ne mooy ci bàyyi may ci jur gi yi nga xam ne ñoom gëléem ñoom nag ak ñoom xarak bëy illaa maa yutla aleykum ba mu des yi nga xam ne dinañ leen ko jàngal waxoon nañ la yenn yi am na yum waxoon leeraloon ko ci suuratul anaam bi ñu génnoon waaye nag illaa maa yutla aleykum ba mu des nag yi ma leen yooyu moom daganalu ma leen ko yi nga xam ne moom lañ leen di jàngal moo ngi nag ci saar bi waxoon nañ la ko moom la suñu boroom nag di njëkk a leeral fii nga xam ne yooyu moom ci jur ji jëfandikoo ko moom dafa xaraam mooy ne jullit manu koo jëfandikoo manu koo lekk waaye it manu la ne ah bon comme que borom bi tabaaraka wa taala moom de daf koo xaraamal ñu lekk kon nag naa ko jaay loolu it du mën a nekk walillahi alhamdu wal minna kon mu ne xurrimat daal dinañ leen di xaraamal aleykum ci seen kaw almaytatu li nga xam ne mooy médd lan mooy médd médd mooy bépp animal bépp jur bépp loo xamante ne xar wala nag wala bëy wala li nga xamante ne mooy gëléem mooy ci nga xam ne dañoo dagana lekk yooyu nga xamante ne nii ñoom dañoo faatu ci faatu te jaaruñu ci yoonu sharia loolu mooy médd buñ la laajee luy médd mooy lépp loo xamante ne nii ci jur ji dañoo faatu wala yi ñuy rëbb sax ñoom dañoo faatu comme ñoomin jamala ak ñoomin yi nga xamante ne nii ñoom mooy yi nga xamante ne ñoom bëyu àll ak yoo yële ak mbaam àll yooyu noonu bés boo xamante ne nii muy zèbre yooyu noonu bu dee ne dañoo nekk loo xam ne dañoo faatu wala dañ leen a rey dañ leen a rendi te jaarul ci yoonu sharia loolu medd la tudd wala boog mu dee li ñu naan dee naturel mooy xar moo xam ne daal dafa lekk xaw ma mbuus la lekk xaw ma lu mu doon bi mu tëddee yeewuwul daal di faatu loolu medd la waaye bépp xar boo xamante ne nii mooy ab ab ab ate moo ko rendi voilà kooku moom même bu nee bismillah mooy ne lool baaxul voilà te lool dinañ ci ñëw insha allah ci gàttal ana liñ naan yàpp xalaal mooy yàpp woo xam ne bu dagana lekk la nan lan lay yan condition lay remplir ngir ñu ne yàpp wi kat dagan naa lekk ci jullit loolu dinañu ko gis insha allahu taala ci tënk kon suñu boroom ne kon xurrimat kon xaraamal nañ aleykum ci seen kaw almaytatu médd kon nag wax nañ la sànq mooy kon médd dafa xaraama consommer waaye it dafa xaraama jël nga ne boo garaawul man nag gis naa ne ñëli moom garaawul ñoom moom ay ceddo lañ moom mbir mi moom de moom déranger wu leen man nag sama xar mii nga xam ne ab bali bali bu baax la woon moo ko doon toppatoo hoo waaye man daal damaa xëy suba bi ma ñëwee gis ko mu tëdd sedd guy mooy ne génn naa àddina léegi nag ni may def pour ma bañ a ñàkk li ma ci defoon gis naa ne sama gaa yi le moom ñoom moom moom seen yoon newu ci ay buul faale lañu ñoom moom ma dem jaay leen ko loolu it dafa xaram waddam kon nag medd ngoog waaye waaye medd nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom laata ñuy génn ci médd dañuy jël par benn benn par ndànk di dem ndànk ndànk insha allah kanta médd nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam dam na yoo xam ne nag moo ñu ko daganal moo ko yokku ci xam nga fii suñu borom da alquran dafa wax lu joyal ne lépp luy médd rek hurrimat alaykumul mayta mooy xaraamal nañ ci seen kaw ngeen di consommer tey jëfandikoo li nga xamante ne nii almaydatu booy médd léegi nag sauf que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dina ñuy xamal que ne mooy ne bu dee meddum géej loolu bokku ci voilà mooy bu doon jën moom il faut nga jàpp ko ba pare ba mu ñëw nga door koo rendi wala gaaye ko napp door koo rendi ba pare mu door a dagal kon moom daanaka mën nañ ne kenn du lekku jën daanaka kon day jafe lool suñu boroom nag tabaaraka wa taala moom loolu nag muy meddum géej loolu newul ci alquran même bu dee ne ci alquran am na fu ñu gisoon mu naan aw laxman tariya moo leen di génneel ci géej gi yoo xam ne ay xéewal bokk ci aw laxman muy yàpp woo xamante ne tariyan wu nooy te neex te baax muy li nga xam ne te sell muy jën yi waaye loolu noonu leeralul mbir mi bu baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ñu ko leeral ci xadiis bi nga xamante ne nii al imaamu Malik naka noonu al imaamu Shafi'i ak taalibeem bi dal imaamu ahmad ibn muhammad ak al imaamu abu daawuda ak al imaamu tirmidi annasaayi ak ibn maaja rahmatullahi alayhim daal dinañ koy soloog ñoom al imaamu ibn xuzayma ak al imaamu ibn hibbaan ñu jële ko ci mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ koo laaj ay ay ay gaa yoo xamante ne ay nappkat lañ yoo xam ne ci waa banu mudd lij lañ bokkoon ñoom ñoo ko laaj laaj ko ci mbirum géej moo tax mu ne suila ranil ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an ma'il bahr dañ koo laaj ci lu jëm ci ndoxum géej est ce que loolu moom laab naam laabul wala nan la demee so qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu nappkat yoo yële nga xam ne ñoom dañoo laaj li nga xam ne moo leen concerné li nga xam ne moom la ñuy dund comme kay nappkat lañ dañuy dem géej ba pare ñu war a laaj nag ñun métier ma ñuy def waaye ñun lan moo ci dagan ak lu daganul loolu mooy li am solo loolu moo am solo ku nekk lii moo la war a yitteel waaye nekk fi di laaj ay laaj yoo xamante ne nii mu war a kan mooy xutbu bi jamono yi te yow manoo jàpp xam nga ne yow da ngay fondu waaye way temps yi moom hu dégg naa am na xam-xam yoo xamante ne nii ñu ngi koy wax te bokkul ci xam-xam yi nga xam ne yow boo ko xamul du la wàññi dara la la dul wàññi te du xam-xam boo xamante ne yàlla dina la ko laaj ëllëg nga nekk ci di sonn comme ni borom masaalik di wax naan bari na fi gaa yoo xam ne ñoom ñoom wastaxalu ñoom dañoo dañoo yittewoo di daal di jël seen doyog coono di ko def bi ilmi ma la yanfa'u di jàng di sonn di xam loo xamante ne nii dara la leen dul jariñ non ci xabru ba du leen fa jariñ tus nga nekk ci di sonal sa bopp ndax kenn du la ko laaj te yawmal qiyaamit sa borom du la taxawal di la ko laaj de loolu nag moom mooy ñàkk xam sa bopp la ndax yow li nga war a xam muy jàpp gii nga xam ne moom boo ko xamul di këyang këyang gi danga leer ne sa jaamu yàlla yu bari du jag bi ci gën a rëy di julli kon manu la baax yow xamoo nooy jullee xamoo nooy jàppe yi gën a baya baax xamoo ko di laaj ay laaj yoo yële kon nag nañu roy sahabatu rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi ni nga xam ne lii da ñooy dañ leen doon laaj li nga xam ne seen métier mi ñu nekk damaa nekk ci marché bi di jaay damaa nekk fii ci atelier bi di liggéey damaa nekk fii ci géej gi di napp damaa nekk fee ci oto oto yi laay liggéey ab emprunté la wala yooyu wala nga laaj ci yow la ngay liggéey ab baykat laa ci tool yi laay ne lan moo dagan ci li may def ak lu ci daganul looloo jaral laaj kon nag mbir maa ngoogu léegi nag ñu laaj ko ci wàllu ndoxum géej daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen huwa tahuru ma'u ne leen géej de mooy li nga xam ne dafa laab tey laa balaate maa uhu ndoxam alxillu ta dagan naa lekk maytatuhu meddam muy jën yaak lépp loo xamante ne nii biir géej lay dund wala li ëpp ci biir géej do ma mooy animal boo xamante ne nii moom day dund ci géej gi di dund li nga xam ne mooy ci jéere ji dañuy xool est-ce que li muy dund ci géej gi ëpp wala li muy dund ci jéeri ji bu dee li muy dund ci jéeri ji ëpp kooku moom day yor attey loo xamante ne nii ci jéeri ji lay dund mooy yooyu bu dee lu ñu war a lekk la kooku moom foog nga rendi ko waaye bu dee ne li nga xamante ne nii li muy dund ci géej gi ëpp li muy dund ci jéeri ji kooku moom day yor attey li nga xamante ne nii mooy atte yi nga xam ne ñooy meddum géej yooyu jarul rendi kon nag mbir maa ngi noonu jën ak li fay nekk yépp ñoom moom jarul ñu naan est-ce que rendi nañ ko naan xalaal déedéet ñoom moom bu ñu kiiwee boo leen nappee ñu génn noonu même bu ñu faatoo baax na loolu man nga koo lekk mu ne alxillu daal di nay dagande maytatuhu li nga xamante ne nii mooy méddam loolu kon benn la boo xam ne alquran fii dana médd yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala rek nga ne aw lahman tariya foo fële waaye fii la ko gën a leerale kene moom kon méddum géej loolu dagan naa lekk de kon nag génn na ko lan ci li nga xamante ne moom la alquran joyal lii ci xaraamal gu mu xaraamal médd waaye am na leneen yoo xam ne sunna moo ñëw leeral ci alquran daal di tënk li nga xam ne mooy waxu alquran joo jëlee nga xamante ne nii mooy li mawlaana abdallah ibnu umar radiyallahu anhuma daal di soloobe comme ni nga xamante ne nii te ci saar bii it mooy ci laay bii ñu nekk dina leeral ne dam moom la ci teg ne wa dam uhillat lakum daa no hurrimat alaykum daal di nañ leen xaraamal ci seen kaw al maytatu midd wa damu ak li nga xam ne mooy deret waaye nag deret jooju xam nañ ban deret la moom la leeraloon ci suuratul an'am bi ñu génnoon dim naan ko qul laa ajidu waxal ne man fekkuma fii ma uhiya ilayya ci liñ ma wax yu ila ilayya muharraman lu xaraam loo xam ne ala ta'imin yat'amu koo xam ne aji lekk la muy lekk la ci xaraam mooy illaa an yakuna mayta mu nekk médd aw daman masfuha wala deret joo xam ne day wal kon ci la ñuy xam ne kon deret ji nga xam ne moo xaraam